xaafidul xujjatul alam abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi kitaabi al-libaas wa fil baabi as-saabi'i ashar ba'da al-mi'a wa 'an al-Baraa' ibn 'Aazib radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam marfuu'an waqad ra'aytuhu fi xullatin xamraa maa ra'aytu shay'an qattu axsana minhu muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ñaari xadis bi mu jógoon gis mu doon xadis numéro 780 mu ne woon wa an samurata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilbasul bayaad fa innahaa atharu wa atyabu wa kaffinuu fiihaa mawtaakum walillahi alhamdu wal minna ñaari xadiis yooyu ñu gisoon ak bu Ibn Abbas bi ko jiitu woon dañ doon wax ci ngëneelu sol yére bu weex comme ni imaam tudde bunt bi cent dix-sept bi istihbaabi thawbil abyad waaw loolu kon côté boobu ci jotaay bii ñu génn la ko jeexal bii nag mu ñuy indil xadiis numéro sept cent quatre-vingt-un di wax ci li topp ci ni mu tudde bunt bunt bi ni mu ko intitulé wa jawaazil ahmar ak possibilité sol lu rouge xadiis bii ak bi ci tegu manoon nañ leen a boole comme ni ñu defoon ñaar yi ñu génn waaye non yee boolewuñ leen woon wala si non boolewuñ leen dañoo def benn def beneen comme noonu la ñuy def parce que bi ci tegu bon amaana ñu wax ci leneen lu muy wax lu wuteeg sol lu xonk gépp moo tax euh, ñu gis ne nañ ko bàyyi comme ñu ngi ko tege noonu waaye hadith bii di 781 di hadith Sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma ak hadith bi ci tegu di numéro 782 di hadith Sayyidina Abu Juhayfa bii ñëw radiyallahu taala anhum loolu eh, day dañuy wane possibilité bim mu ne wa jawazil ahmar possibilité sol yëre bu xonq léegi nag eh, ñu war a jël kon xadis bi mu indi mu ne muy sept muy juróom-ñaar téeméer eh, juróomi téeméer ak ñaar ak juróom-ñett fukk ak benn wa an al-Bara ibn Azib mu ne mu ngi jële Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu waaye waxoon naa la Seydina al-Bara baayam saxaaba la radiyallahu anhuma muy naa la fi benn bés bi nga xam ne ci la waxoon Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu Seydina al-Bara mi moo ko nettal ne sama baay dafa jaay Seydina Abu Bakar fekk temps yonent bi alayhi salaam ak teg boo xam ne moom lay teg ci bu yéegee géléemam wala yooyu li muy teg ngir mu nooy Seydina Abu Bakar sama baay jaay ko ko radiyallahu anhu ba pare nag mu ne ko waa muril bara digalal bara sa doom bi mu jël kii bi mu mu yóbbul ma ko sama kër baayam ne ko duma la ko duma duma ko wax mu yóbbul la ko fekk nettali woo ma yow Abu Bakar ba ngay génn ba yonent ma saa saa bi génn ànd ak yow di di gàddaay seen yoon wa nan la deme boo ma ko nettalee daal loolu ma door a wax sama doom ji mu yóbbul la ko <laughs> Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nettali leen hijratu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam te bopp yenent way sa sa mu ngi doon dund kon Seydina anhu la hmm? mu ne nee kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi mooy dafa ne woon nit koo ne dafa yem dafa yemam dafa yem mooy lan guddul woon lool gàttul woon guddul woon gàttul woon dafa yemoon loolu mooy marbuwaa waaw mooy nit koo xam ne dafa digg doomu waaw du koo xam ne boo nekkee moom ne kii de ki ma newaloon wala que ma seen de am njool la ca kaw da ngay ngir mën koo gis lu sori sax waaye nekkul koo xam ne da koy tiim ndax gàtt mooy dafa yemoon taille moyenne la yoroon moom la naan marbuwaa waqat te dëgg-dëgg ra'aytuhu man albaraade gis naa yonent bi alayhi salaam benn bés fii xullatin ci benn compalette hamraa boo xamante ne nii bu xonq la woon naa la xulla mooy yére la boo xam ne day am isaar ak rida nga xam dañuy bokk mooy li ñu naan compalette rek un ensemble voilà ensemble ci français dañ naan ko benn ensemble quoi <laughs> waaw ah tunique boo xam ne yére boo xam ne ensemble la mooy même yére bi da nga am bu bu am ci tubay loolu mooy complète voilà xamra boo xam ne bu xonq la ma ra'aytu man albara masuma gi shay'an dara qattu mukk ahsana minhu ku gën a rafet yeneen tubay saa saa waaye lu gën rafet na <laughs> ba fu ngeen nekk solom kol ko boo fee eh, lu rafet noonu masuma ko gis jamais mu ne muttafaqun alayhi hadith bii daal imaam al buxaari solo na ko na ko naan al imaamu muslimu abul husayn rahmatullahi ala al jamii. léegi première njàngat ak première mooy hadith bi est-ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne non seen sëriñ al imaamu Ahmad jiitu woon na leen génne woon na ko ci musnad bi naka noonu daal na koy solo. seen taalibi al imaam at-Tirmidhi naka noonu solo na ko an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci ay bërëb yu wute indi na ko ci kitaabu libaas baabu thawbil ahmar <laughs> téere col ko gi ah buntu bi nga xam ne mooy wax ci sollu xonq waa indi na ko ci kitaabul manaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa yi buntu bi wax ci melo yonent bi alayhi salatu wassalam waa indi ko ci kitaabul libaas indi ko ci beneen bunt moom al imaamu al buxaariyu taala muy baabul jaadi baabul jaadi mooy mooy karaw gi ni mel quoi voilà <laughs> waaw si sifatu sha'r mooy aljaad indi na ko foofu it kon xam naa dañuy jël bi nga xam ne moo ñu gën a jege di wax comme li ñuy wax baabu kitaabu libaas baabu thawbil ahmar ñun ñu ci kitaabu libaas ci Riyad bi buntu bi nga xam ne non seulement sopp sol lu weex waaye wa jawaazil ahmar yi kon al imaam al haafiz abu abu abdillah al buxaari rahimahullah mu ne haddathana abul walid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 Israaïl eh, ak ñooñu voilà alhamdulillah qaala mu ne sami'a al-Bara eh. mu ne eh, dégg na al-Bara moom Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah mu ne dégg na al-Bara di al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi ibn Jusham ibn Majda'a ibn Haritha ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn aw al-Aws al-Kufi rahimahullah bokkoon ci waa Aws radiyallahu taala anhuma sahaaba yonente bi alayhi salaatu wa salaam yaqulu mu naan radiyallahu anhu yaqul mu ne ka sami'a al-Baraa radiyallahu anhu yaqul kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam marbu'an wa qad ra'aytuhu fi hullatin hamraa maa ra'aytu shay'an ahsana minhu voilà nii képp la ko imaamul Nawawi indee ci Riyaad bi kanta al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj Eh? moom neneen lu ko indi imaamul Buxaari imaam Muslim eh, nu mu tudd an-Nawawi version bi mu indi lii mooy bii nii ñu gis imaamul Buxaari indi ko fii ci kitaabul libaas kanta imaam Muslim rahimahullah eh, moom <coughs> moom mu ko indi ci kitaabu al-fadaa'il ah kitaabul fadaa'il buntu bi shuraahi def baabun fi sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu kaana ahsana an-naasi allah <laughs> buntu ngëneel yi buntu bi wax téeréb ngëneel yi bokk buntu bi lenn ci yi def ne meloog yonent bi alayhi salaatu salaam ke ne moom moo gënoon a rafet nit ñépp xar kanam moo leen gënoon a rafet ñépp yàlla bindul ko mel ni moom <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam képp ku taaru ku nekk ñu lay coow ah mooy yonent bi alei salaatu salaam moo la gën a rafet junni yoon waaw man haddathana imaamu Muslim rahimahullah Abul Husayn man haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar mu ne sama ñaari sëriñ ñooma nettali di ñooñu nettali di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Barsari az-Zamin al-Anazi rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri ñoom ñaar ñëpp nekkoon sëriñ ci waa kutubu sitta ah, rahmatullah alayhima mu ne ñoom ñaar nee nañ qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far ne nettale leen Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri yu siiw woon kër Muhammad ibn Bashar mooy Bundar kii mooy Gundar rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettal nañu Shu'ba gis nañ ko sànq ci riwaa imaamul Bukhari da Shu'ba mi moo doon denc ki nga xam ne mooy ndayam moo doon bàyyi jiitleem la woon moom Muhammad ibn Ja'far di Ghundar kon mu ne Shu'ba gis nañ ko na ah, qaala mu ne sami'tu Abaa Ishaaq mu ne dégg naa Abaa Ishaaq moom lañ gisoon sànq as-Sabi'i Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i Abu Ishaaq al-Hamdaani as-Sabi'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu al-Baraa yaqul mu ne dégg naa albara di wax yaqulu di wax waaw kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan marbu'a mu ne dama mu ne dégg naa albara ne yonent may saa saam woon nit koo xam ne dafa yemoon dafa yema maayoon moo li doxoon sànq guddul woon lool gàttul woon tamit ah ba'ida ma baynal mankibayni njool lu gën a jege mais du njool bu lool loo xam ne boo gisee ne lool lool du ci dugg waaw ku mu masanoon taxawal nag daanaka moo lay moo lay moo lay moo lay féete kaw nag mais du njool bu bu féete kaw boo xam dafa da ngay da ngay ba sa loosu yu metti déedéet ba'ida ma baynal mankibayn aka sori woon diggante mbaggam yi waaw mooy dënn bi dafa yaatu woon ah mbagg yi daal di sorentee waaw mooy bind fi ahsani taqwim waaw li gën rafet bind la ko boroom bi melal xam nga doomu aadama yëpp nee moo bind laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim waaye yeneen way saa nag mooy le modèle par excellence waaw waaw akbar mu ne azimal jumma ila shahmati udunay mooy ku bari woon karaw la karaw gi da doon wàcc léeg-léeg di wàcc ba ci catu nopp yi waaw catu nopp yi mooy day bari ci kii bopp bi ba ci jaar ci catu nopp aksi ci jatu nopp yi alayhi nekk na ci kawam bu soloon xullatun xamroo mooy benn bés la bëgg a wax du tout le temps la doon sol waaw mooy bés ba mu ko seetloo waat bu baax waaye nee mu nga soloon benn complet xamra boo xamante ne nii moo ne woon ci kawam xullatun xamraa boo xam ne complet bu xonq maara aytuma sumaa gi dara qattu mukk ahsana minhu ku gën a la daq gën a rafet moom alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa sallam maanaam minhu bi ah du ci yére bi kese mooy lépp la rek mooy yonent bi alayhi salaam ci boppam la waaw moo tax mu ne sallallahu alayhi waaye lépp lu mu sol mu gën a mu gën a tee taaru waaw moom lu mu sol rek moo koy jox moo koy moo koy yokku moo moo yokku la mu sol taar <laughs> xam nga ñun moom da ngay mel noo xam ne defe ngaa nice quoi waaye boo soloo euh, yére yooyu tax gaa yi jàpp ne da rafet léeg-léeg ci bëtu nit ñi <laughs> wala boo duggee ci ñoom salon de coiffure yi tànk que femme ñu daal di lay def lu ne <laughs> waaw ñu jàpp ci lu ne bàyyi ci lu ne <laughs> lu nekk ñu dugg ci après nga génn ah gaa yi jàpp ne euh, très bien ndekete yoo du yow yaa yokk mbir yi tardé. loolu nag loolu dafa am différence ah waaw am na ñoo xamante ni liñ naan moom lu mu sol mu rafet bokkul ak ki nga xam ne pour mu rafet fokk mu sol <laughs> ñaar yooyu bokkuñ ah waaw naan lu mu sol mu rafet kooku mooy rafetal mbir yi moom daa rafet ba pare waaw lu mu sol rek daa mel ni mbir ma même bu doon ko keneen xam naa rafetul boobu il suffit mu sol ko day bokkul ak ki nga xam ne nag moom ah fokk mu sol lu rafet de gaa yi door ko mën a. Euh, kii waaw ah, xam na waaw akbar kon yonent bi alay salaam mu ngi noonu kon xadiis bi nii la ko ash-shaykhaani daal déndee léegi nag ginnaaw bi ñu gisee kon ci gàttal taxriij bi nii ñaareelu jàngat mooy ana ban lëkkaale am ak suñu buntu bi nañ naan lëkkaale bi leer na al imaam an-Nawawi rahimahullah buntu bii ñu nekk di kitaabul wala téere bii kitaabul libaas téere col ko gi nan la ñuy soloo bokk ci teggini waxoon nañ la ko dañuy ëpp bunt bi bokk ci teggini di sollu décent l'islam ne fait pas l'apologie de la miskinerie waaw déedéet ak tamit di di daal man daal sawaay euh, fënaxle ko rek l'islam déedéet déedéet l'islam daa bëgg jullit bu correct waaw jullit da ngay correct intègre lépp ngir sa borom nag waaw neex a nekkal neex a xool neex a nàngam waaw loolu lépp dafa am solo waxoon nañ ci wàllu apparence ne bu dut lépp it ci la waaw ndax la ca biir wa yatba'u zahiru az-zahira ma qad batana ak inna fil la yonent bay saa saa waxoon inna fil jasadi mudgha yooyu yëpp waxoon nañ ida saluhat saluha al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasada al jasadu kulluhu muy xol waaw la ca biir bu baaxee lépp bu baax moo tax kon apparence dafa am solo waaw bu fi dégg ñi nga wax daañ daa waay yow apparence lan loolu da yow te trompeur c'est trompeur waa yow oh l'apparence c'est trompeur quoi aywa nañ def ay déedéet dafa am solo waaw te foog naa boobu waxuma ko ne da mel ma son naa la benn bés ne fii mu ne bés boo ñëwoon ci médecin boo xamante ne nii nee nañ bu réputé la yow ma soo koo gis nag nga am feebaru bëñ bëñ buy metti dentiste ñu ne ay woon nañ leen dem ci ñu nga am sa gaay nga yoo noo diw noo xaaral jox la numéro woo ko nga jël rendez-vous non sa waay il excellent sa <clears throat> nga jël rendez-vous ñu au téléphone moo xam secrétaire bi nga jot wala nangam wala lan en tout cas wule en ligne ñuy Doctolib bu dee ca waat waa waa waa waa ca français wala rek nga woote wala nga dem sur place nga dugg si ñu ne la waaw xaaral docteur bi de daa am euh, ku mu accueillir ci biir xaaral rek bu génnee rek mën ngaa dugg yow nga dugg bi nga duggee yaa ngi fekk docteur bi ñu ne mooy dentiste bi nga xam ne moo la war a wékkil sa bëñ bii di metti tere laa nelaw yaa ngi gis ci taabal ji mu toog mu teg ci benn fii yooyu ñuy dagge menuisier bi di dagge li nga xam ne mooy bant yi <laughs> ak benn martu boo xam ne takk na deret ak ay pont way ñu naan déet nga gis ay paaka yoo xam ne deret nga xool sawaay sawaay sol benn tengaado mel ni euh, sol yére benn bouché nag yére yee ngi takk deret chemise bi booy doole bi muy malaste ku naan la ah, monsieur entré wala naga def ah yow la waa toogal bi léegi boo yow yow yaa gina tay <laughs> yow boo xool waa ji boo duggusee premièrement da nga naan ni et quest juumoo <laughs> nga laaj ko waaw euh, c'est docteur nang euh, médecin dentiste na mu ne waaw man la lan la woon sa bëñ bi dañ koo war a wékke waaw bismillah man ngaa toog di womasu <laughs> soo genn caaya sawaay <laughs> wala benn benn da bo booy doole ah ak benn frottant li woo ko su sawaay yow da nga ko naan euh, pardon wóor na di nga fexe ba génn euh, may ma rek xam naa boo mooy bu dee di nga fa créer loo xam ne sax demewul noonu xoola euh, may ma tuuti fàtte naa ni daa am lu ma fàtte ci oto bi da bu koy jëlee léegi wala sama carte vitale bu dee ñuy carte vitale ak yooyu wala carte bleue wala nangam wala li ma war a faye wala nangam wala dama ko dama ko fàttee tëj xaar may ma rek ma wàcc boo génnee wóor na du la gisaat lu tax parce apparence bi mu yor moo am la apparence su médecin <laughs> waaye da kii damaa bëgg rey en plus way yow martu yeeg siyeeg pontu yeeg yëpp a ngi takk deret yaram maa ngi takk deret kii bu ma ko j ngi ñaawee mu doon génn sama bëñ bi da way def si bi lañ dugal di ma siye way yow nag xam nga da bañ lu tax pourtant lan moo tax pourtant yow waa ji defagul dara mais apparence bi parce que apparence dafa am solo voilà ce n'est pas que waxoon nañ la ne fait pas le moine dëgg la mais nag bu dee ci jullit moom <laughs> day fee le le musulman ak la musulmane waaw nu la neex ngay solo moo tax fii la kaaleem bi ginnaaw bi mu waxee kon fi téere bi kitaabul libaas baabu istihbaab as-sawb al-abyad loolu gisoon nañ comme ni ko waxoon sànq ci ñaari xadiis yi wees wa jawaazil ahmar possibilité sol lu rouge lan moo gën a màgg di wane loolu ci diine te diine benn référence la moo yonent baay saa saa alquran bi innahu la qawlu rasulin karim la borom bi <laughs> dëgg dëgg moom waxu sama ndaw la boo xam ne bu tidd <laughs> waaw mooy yonent baay saa salaam moo ñu andil alquran ñu door a am dalil mooy wax ay waxam ay jëfam ay lool mooy suñu dalil waaw loolu mooy ñaari sources yi gën a mag alquran wa sunna waaw kon ana lan moo gën a mag yonent bay saa salaam ci boppam sol complet bu xonq loolu loolu loolu wanewul ne kon loolu mën naa nekk ah kay kanta <laughs> istihbab bi lu tax dugalu ne istihbabul xulla yonent bay saa salaam mas na koo def du wax kii ñu ne non parce que waxoon naa la bi ñuy commencé moom ne la istihbab en boo seetloo boroom xam-xam ñu koy wax mooy loo xam non seulement yonent may sa da koo digle ba pare di ko wax ba pare ñu gis ñu sax mu sax ci di ko def loolu moo tax am na ci Maliki ci loo xam ne moo tax ci wàllu julli rakaatay faj ñu koy tudde rax yi ba ñoom loo xam ne dañ koo xemmeemloo non seulement yonent may sa saam da koo digal jaam ñu koy def waaye daf cee yim ci digg yu baax yu ci nekk xemmeemloo jaam bi loolu bokkul ak n'importe quel rakka ay ay naafila yeneen na ko nag istihbaab côté boobu la dugg ñoo seulement da koo digle di ko def ba pare sax ci alors que sol lu rouge def na ko waaw li bayaanil jawaaz ngir wan ne lii mën naa nekk moo tax mu ne Imaam An-Nawawi ne wa jawaaz yi ak possibilité lan alhamr al ahmar sol loo xam ne lu rouge kon hadis bii suñu lëkkaale dafa leer nañ Seyna Bara nee na wa qad ra'aytuhu te gis naa yonent bi alayhi salaam fii hullatin hamra ci yére boo xam ne complet boo xam ne bu xonq la maa ra'aytu shay'an qattu ahsan minhu masumaa gis gën rafet yonent bi alayhi salaam masula am in ra'at qattu waaw doo gis mukk ku mel ndax muhammadun misaaluhu laa yaati lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati <laughs> sayyidina muhammad am misaalam la naroon niroog moom loolu masula jaar ci kaw suuf te ñëw ci kanam mukk muy muy am waaw allahu akbar ndax sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa misluhu lam yuridi lam yaridi bokk ndax <laughs> daa sax ne borom bi ci boppam moom moo nammul moo namm bopp te lu mel ni kéemam du am comme que borom bee ko nam te mooy borom kun fayakun kon nag ku mel ni moom manu fee am manu fee ñëw waaw <laughs> ah, borom lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi Allah lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi alayhi ridwanul baaqil qadim ah, kon léegi ah, kon mooy lii nii doy na ci wane loolu léegi nag ginnaaw loolu sauf que euh, imaamu Nawawi rahimahullah aji bind téere buy bind téere léeg-léeg mu bañ a doogu ci ay àtte ndax àtte masala xilaafiya la lii nii wa jawaazil ahmari possibilité sol lu xonq est que sol lu xonq dagan na am daganut masala la de <laughs> imaamu Nawawi rahimahullah dafa moom dafa dogu ne loolu dafa possible parce que am na tegtalam mooy yonent way sa Seynal Bara nee na gis na ko mu sol lu xonq complet bu xonq masula gis lu rafete lool te xadis bi mu ci teg Seydina Abu Juhayfa na ko noonu loolu la wax non seulement yonent way sa sa nee na boo gisee Makka ah, ab tax fii qubbatin lahu hamra min adam ci benn tànt boo xamante ne nii der la woon boo xamante ne der la ah ba pare xonq xamra ba pare mu génn ñu naan déet yonent bi wa fa xaraja nabi sallallahu alayhi wasallam wa alayhi hullatun hamra waaw yonent bi saa saam génn bi muy génn mu ngi sol benn complet bu léegi ba bu xonq cur boobu nag ay wax la waaw parce que ñuy bañ possibilité sol lu xonq dañ naan la waaye nekkul woon loolu comme niñ koy gisee léegi insha allah nañ ci taxaw léegi wuute yooyu ci gàttal waaw waaye insha allah wax yépp li ci gën a dëgër mooy lii imaamu Nawawi wax wa jawaazil ahmari possibilité sollu xonq daraa ci newul lu mën a nekk la waaw waaw wallahu taala alam léegi nag kon nañ ñëw côté boobu al imaamu euh, al xaafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al Asqalaani say xam nga kuy kooku al imaam al haafid na Hajar boroom Bulughul Maram ah mu bind Bulughul Maram guddul Bulugh waaye moo def sharh Fathul Fathul Baari hmm? sharh Sahih imaamul Bukhari ah boroom Nukhbatul Fikar ci wàllu ilmul hadiis ak yooyu téere yu am solo yi ah al isaaba fi tamyiizil sahaaba <laughs> ah boobu am ne moom ci tarjama saxaaba yi képp képp képp képp mooy le dictionnaire par excellence ci wàllu woowu benn saxaaba ci lu gàtt lu guddalul comme ni yenn yi comme euh, az-Zahabi al-Hafiz az siyar moom day tënk te moom euh, ma sha Allah al-imam al moom lañ doon wax keroog ne. comme li seri sëriñ suñu sëriñ doon wax radiyallahu anhu ne moom mooy pont bi la yàlla def muy pont diggante ñu njëkk ñeeg ñu mujj loolu fàttale ko kon nag jaruñu ñu waxaat kon al imaam al na xajar rahimahullah ci fathul baari bi muy sharah hadis bi ci kitaabul libaas baabu thawbil ahmar mu ne radiyallahu rahimahullah mu ne ah, mu ne waqad talaxasa lana min aqwali salafi fi lubsi thawb al ahmar sab'atu aqwal mu ne ñun de dajale ci ñun dajale nañ ci waxu way dawlu yi mooy boroom xam-xam yi yu jiitu yi ci possibilité sol lu rouge juróom ñaari wax ay wute waaw juróom ñaari wax set avis yu wute yoo xam ne ci wàllu sol lu xonq est-ce que mën naa nekkam déet ci waxu boroom xam-xam rahmatullah alayhi mu ne al awwalu bi ci jiitu mooy al jawaazu mutlaqa premier wax te kaw mooy que sol lu xonq lu mën a nekk la ci ñu doyal amul dara luñ fii sit amul dara luñ ciy def ne nag ne ne nag ne dafa mën a nekk ku mu neex nga sol sol xonq mu ne jaa an aliyin wa talha wa abdillah ibn jaafar wal baraa wa ghayri waahidin min as-sahaaba wa an sa'iid ibn al-musayyib wan-naxa'i wash-sha'bi wa abi qilaaba wa abi waa'il wa taa'ifa min at-taabi'iin premier wax mu ne wax bii nag jële nañ ko ci ki gën a màgg ci ki ñu ko jële mooy sayyidina ali ibn abi taalib asadullahi al-ghaalib amiirul mu'miniin <laughs> rabi'ul xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin radiyallahu anhum wa Talha ak Seydina Talha bu ñu ko jooyalee nag mooy ibnu Ubaydillah min al-asharati al-mubashshiriina ka Ali radiyallahu anhum waaw fukki saxaaba yi gën a màgg saxaaba Yonent bi alayhi salaam wa Abdullah ibn Ja'far muy Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib <laughs> muy doomu Seydina Ja'far ibn Abi Talib moom it saxaaba la abdallah ah keroog bi seen baay génne àddina bi ñu ko faatee fële ci Mu'ta yonent waaye saa saam leen ko yëgal ndeysaan moom Muhammad ibn Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii bi <laughs> xadiis buntu bi al Bara ibn Aazib radiyallahu anhu wa ghayri waahid ak kurut keneen ñu ñu bari ñeneen kurut kenn saxaaba ci saxaaba ñii la ci lim mais ëpp nañ lii waan Sa'id ibn al-Musayyib ci taal seen taalibe yi ñoom sahaaba yi nag mooy sangu taabi'iin yi muy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn al-Makhzumi al-Madani radiyallahu anhu ah, wa an abiihi baayam sahaaba la woon al-Musayyib ibn Hazn wan-Naxa'i mooy ah, an-Naxa'i ah, eh, mooy Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i wa ash-Sha'bi ak al imaam Abu Amr ash-Sha'bi wa Abi Qilaaba al-Jarmi ah Abu Qilaaba mu mag mi ah rahmatullah ala al-jami' wa Abi Wa'il Abu Wa'il Salama ibn mooy kii euh, Shaqiq ibn Salama voilà muxadram fekkoon na jamono Yonent sallallahu alayhi wa sallam li ñu fi gis ay hadiisam bari na ah Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il wa ta'ifa min at ak mbooloo mu màgg mu bari ci tabi'in yi kon wax bu njëkk jàngoog sol lu xonq dafa possible dara newu ci te bokk nag bu dee ñun moom ci ñu ñëw <laughs> mooy eh, ñi ñu gën a jege mooy Imam An-Nawawi nii moo tax mu def wa jawaazi fii ci Riyad bi ma ne wa jawaazi al-ahmar laa wax <laughs> possibilité for sol lu xonq kon première wax baaxul al-qawl thani al-imam al-hafiz mu ne ñaareel wax. al manu mutlaq yii moom mooy contraire wax bu njëkk ak mu njëkk waaye ne waaye ja jawaaz mutlaqan al jawaaz mutlaqan ñii ne al manu mutlaqan wax bi ñu jógee alhamdulilah mooy mën naa nekk ci lu ñu doyal amul dara benn restriction amul am ñoo xam ñi ñu tegul ñaareelu wax bi ñu ne ñoom dañ koo xaraamal dañ koo tere ci lu ñu doyal ndax lan lima taqaddama min hadith Abdullah ibn Amr ndax li romb ci hadis Seydina Abdallah ibn Amr parce que Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu euh, am na ay hadis yoo xamante ne nii moom dafa ne yonent bi alayhi salaam dafa soloon lu xonq yonent bi alayhi salaam daal di koy gis mu sol ko mu mu mu mu ne ko lan doo tax ma gis ngay sol euh, loo xamante ne mooy euh, yëfu yéeféer yi la quoi mu jëlal mu léegi léegi na nee na ma dem euh, euh, ma ne yonent bay saa salaam bon nu may def kon après yonent bay saa salaam ne ko euh, mu lakk ko quoi loolu benn la mais ci Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi loolu tamit moom la boo xamante ne nii moom ci boppam Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu taala anhu nee na yonent bay saa salaam da koo gis mu sol lu xonq mu xam ne mu gis ne yonent bay saa daal kontaanul mu dem. fekk ay ñoñam ay waa këram quoi soxnaam am ñuy kii benn taal mu daal di koy jël sànni sànni ko ci <laughs> waaw ak bi nga xamante ne nee na yonent way saa saa daw koo romb sol ñaari yére yoo xam ne complet bu xonq ma nuyu ko nuyu fayuma léegi loolu noonu hadith yooyu bon nee na bi ma ko sànnee ci taal bi yonent way saa saa am daa dajeeg man. ne ma amee sa ñaari yére man ne ko dama ko sànni ma a ko lan moo la to manoo manoo ko woon a jox sa sa sa jigéen ñi quoi waaw waaw wala lu mel noonu léegi loolu lay wax ne xadiis yooyu léegi nag dafa tax ñoom ñu ne ah loolu lay wane ne kon lii dëgg lii lii dafa xaraam ci luñ joyal waaw lii dafa xaraam dafa xaraam laa wax te loolu hadis boobu ku mel ni imaamu Tirmidi imaam Abu Daawud parce que Tirmidi daal nañ koy solo bi ne damaa romb yonent bay saa saa ah, fekk maa ngi sol eh, ñaari yére yu xonq ma nuyu ko fa fayu na ñu ne loolu day wane ne baax waaye loolu baaxoon yonent bay saa saa dina di nga ko nuyu du la faale parce que liñ dafa jaarul yoon waaw kon nag eh, mu ngi noonu même bu dee na hadis bi al imaam al xaafid dane huwa hadithun da'iful isnaad waaw wa in waqa fi nusaxi Tirmidhi annahu hasan dana xadiis bi moom daa wérul même bu dee ne rot na ci imaamu Tirmidhi miñ la ne soloo na ko ne hasan la liy wérul kon daal lañ toppal imaam al-Hasan c'était wax loolu euh, euh, euh, mu ne wa ma naqalahu al-Bayhaqi wa akhraja Ibn Maaja kon ñii li tax ba xadiisu Ibn Amri yi hadis bi nga xam ne ibnu umar radiyallahu anhu huma moo ko ne yonent bi moo ko solo ne yonent way sa dafa tere anil mufaddad al imam mu ne mooy eh, loolu mooy bi nga xam ne dañ koo cuube ci benn produit boo xam ne en général doonu xonq waaw te tamit ñu ne bokk na liy wane ne loolu baaxul ndax yonent way sa kon tere ko te loolu cuub boobu façon bu xonq la doon doon waaw kon nag loolu day wane ne baaxut te jële nañ Seydina Omar radiyallahu ne daa gis benn waay boo xam ne dafa sol yére bu mel noonee mu daal di koy eh, jazabahu mu daal di koy jajj waaw ba pare mu ne da'u hadha lin nisa Seydina Omar ne bàyyi leen li yéen jigéen ñi waaw <laughs> loolu imaam al mu ne akhrajahu at-Tabari al-imaam at-Tabari moo ko solo mu ne bokk na ci ñii li ñu tegtaloo mu ne wa akhraja ibn Abi Shayba min mursal al mu ne al-imaam abi shayba siri ñoom imaamul buxaari bi rawatina imaam muslim mi ñuy gis fii lu bari eh, dafa solo ci musannaf jële ci loo xam ne mursalul xasan mooy alxasan ibn yasaar albasari ci moom la yem mu ne alxumratu min zinati shaytaan wa shaytaanu yuhibbu alxumra waaw mooy loo xamante ne moom da koo yëkkati xam nga day waxul ban saxaaba la ko jële waaw nee nent way sa sab dane alxumratu min zinati shaytaan rouge moom xonq ci taaru saytaane la bokk te saytaane daa bëgg lu xonq waaw mu ne loolu nag wasalahu abu ali ibn sakan wa abu muhammad ibn adi min tariq al-bayhaqi fi ash-shu'ab min riwayat abi bakr al-hudhali waaye wa huwa da'if imam al-hafiz mu ne hadith bii nag wax nañ la imam al-hasan ci mursalam ila ibn yasar waxul dig-diglee ma gënant bay sa sa mu ne waaye jokkale na ko abu ali ibn sakan al imam ibn Sakan wa Abu Muhammad ibn Adi ñoom ñaar ñi ñëpp ci yoonu al-Bayhaqi fi Shu'ab boo demee ci téere boobu Shu'abul Iman ci riwaaya Abu Bakr al-Hudhali waaye mu ne wa huwa da'if kii nag dëgërul ah an al-Hasan mu jëla ko ci al-Hasan ibn Yasar an Rafi' ibn Yazid as-Saqafi mu jëla ko ci ta sahaaba boobale di Rafi' ibn Yazid as-Saqafi mu ne yonent way sa sam moo ne anna ash-shaytana yuhibbu al-humra wa iyyakum wal humra wa kullu thawbin fi zi shuhra mu ne rek way sa sam nee na shaytaani daa bëgg li xam ne mooy lu xonq wa iyyakum wal humra maa ngi leen di moytu na ko loolu yére yu xonq yi de ak xonq yi wa kullu shay'in zi shuhra ak lépp loo xam ne day eh, bon nit ki bu ko day bu ko solee day nekk bëggu siiw quoi waaw day bëgg siiw waaw lépp loo xam ne mooy nene fàng rek extravagance voilà maa ngi koy moytu ko bépp yére boo xam ne c'est extravagant